waratul kaafiruuna saabu yéefar yaa ngi mag yeesu ko jëm ak laa ma dem yeesu surtout aayaatin ci lu demee aaya la allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamdu yaa yow kaafiruuna saaxangoog moom itam wax dëgg fekk jant bi so yonent na ne mooy ruboom alquran xaaj alquran ñeenti xaaj ñaar bi benn ci ñett nga xam ne saara ci mooy ci bisu alquran bu kaay alquran ñett ak ci jàng Ixlaas ñett yoon mën nañu wax ak la kaw yi saar yi lu tax mu bon alquran alquran digal la ak ter jëf ak bay ci ci jëf ñun ak bëy ci wax a ngoog ñu nekk indi na bëy lépp lu julli war a bàyyi saar wi lamboo na ko lépp lu julli war a bàyyi ci jëf saar wi lamboo wax ak ci jëf moo fi nekk lépp lu ñuy bàyyi ci jëf saar wi ci dañu ko moo tax mu rubboo alxuraan yàlla ngi na wax mboolem yéefari àddina yépp ne moom tàggoo ñoom bu jaamu li ñoom ñoom ñëpp tàggoo ñoom ñëpp fa àddina yépp am daj nekk di ay noonu benn waaye bu mbëru rek soo amee mën lay fexeel bu dul bëccëg mën naa naxal ak dund ki nga xam ne àddina taxaw nañ ci ay noonam loolu moo tax di ko yàlla yi sëfat boobu sëf mu jox ko yu bari yum ko jox ci kaar yi weyoon kaw fara di ko dip muy may bu bari ndem luñ ko mën a suree ndem lislaam la ndem aarul bayti la ndem xolamaaw yi la ndem mujizaat yi la lépp daal yonent xame na ci ne duñ ko mën a rey mukk dana àgg ci li ko yàlla dig moo tax du mën a bëjanteeg yéefar yëpp xam na ne ko xalaat moo tax yàlla ne ko yéefar yi dañoo ñëw nag ne ko dañ nattanti la leen di saaru alam yi wax renee nangoo ñëw ànd ak yow jaamu mais ñëwoon ànd ak ñun jaamu suñu yàlla yi de yàlla na ko kul waxal ñu yaa yaa kaafiruun yéen yéefar yi boole yéefar yëpp laa abudu man jaamu tuma tey maa taabuduna da ngeen jaamu ko ñu ngeen di jaamu ci xërëm man duma ko jaamu tey wala antum di ngeen aabuduna way jaamu ngeen tey maa abudu may jaamu ñu ne yàlla mi may jaamu xam naa ngeen ko jaamu ndax moom mooy bokkaale yéen a ngi seen xërëm wala en tout cas man xaaral dinaa ci jaamu maa xabatum na ngeen wala am suñu doon xaaral way jaamu ngeen maa xaaral damay jaamu de su ma jublu si itam ñu yàgg yàgg man du ma jaamu ngeen di man